ci jataay bii weesu gisoon nañu àggali woon nañu bi nga xam ne moom la defoon te ñu gën ko mu gën a siiwe ci xaadisatu almar'atu almaxzumiya di faatima bint al aswad abdil asad almaxzumiya radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañu xew-xew boobu la nga xam ne ndaw si faboon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <clears throat> waa Màkka mbir mi ëlëm leen nag préoccupé leen ñu daldi yebal Seydina ñu dem wax ko Seydina Usaama bin Zayd radiyallahu taala anhuma ngir mu giseek moom ngir xool daal naka lañ mën a def ba pen bi ñu bañ koo teg ndaw si ndax moom kat min qabilatin sharifa hiya imra'atun sharifa ndax nag ndaw si nag ci high class bi la bokk te fi mu bokk nag ci yax bu rëy bu doon ci waxi wolof ci la bokk alayhi salaatu wassalaam mer dal di def discours am boo ne li nga mu xutba dajale nit ñi sermona leen sant borom bi subhaanahu wa delloo ko li nga xamante ne mooy li yell ci moom ba pare mu ne amma du wax nit ñi ne leen xamu ngeen li alagoon ñi leen jiitu woon mooy bu boroom ak kilifa koo xam ne ak kilifa la ku tedd la fa ñoom moom moo fab moo sàcc dañ koy ba waaye bu dee nag ki sàcc dafa nekk koo xamante ne nii moom dafa bokk ci baa classe bi classe bu baas bi ñu di koy jàpp teg ko bi waaw mu ne wa aymullah ci beneen bi walladi nafsu muhammadin bi yadihi law anna faatimata binta muhammadin sallallahu alayhima wa sallam saraqat la qata'tu yadaha mu ne ngaa maa ngi waat ci yàlla ne bu doon ne eh, faatima doomi muhammad seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jël lu mu warul woon a jël kononte kon wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom kononte kon dinaa dagg loxoom loolu yàggoon nañ ci lool ci côté li nga xam ne li alakoon dëkk euh, euh, ñi njëkkoon ñi alku mooy ñàkk ma li ñu fa jublu mooy manque d'équité waaw manque ñàkk gi nga xam ne yemale nit ñi devant la loi ak li nga xamante ne mooy charia bi ak àtte yi waaw mu am deux poids li ñu naan deux poids deux mesures loolu rek la woon mooy ne ñàkk a maandu ñàkk yemale nit ñi ñi nga xamante ne comme li Seydina Umar ibn al-Khattab doon la matasta'badu an-nasa wa qad waladatuhum ummaha ummahatuhum ahrara ana kañ ngeen tàmbale di def nit ñi ay jaam te seen baay yi bañ leen seen yaay yi bañ leen di jur ay ay ay ay ay kii lañu ay ay libre lañu woon waaw mooy dara parce que waa ji daal buur yàlla baddilu ko ci wàllu alal ju baree bari ñu daal di koy teg fële kenn dootu ko boole ci dara waaw te lu mu def nag gaa yi sévère ak moom waaw loolu nag du nguur yi kese mais nit ku nekk tamit yow bu dee yow ni ngay réagir ak nit ñi sa doxalin ak nit ñi yaa ngi ko teg ci la ne ci poosu ka ngay ka ngay ka ngay ka nu mu toll ak tamit mu nekk koo xam ne walla muy koo xamante ne xasabam walla nasabam mooy fi mu bokk selon fi mu bokk ci ngay rafetale di nooy ci kanam bu dee nag keneen koo xamante ne moom boroom liñ naan euh, dàll wu kii la ngay koy gëdd ay jógaleen fii wag mel noonu way nuyoo bi dafa doy way te bu dee ñeneen ñi te loolu lépp tegoo ko fenn yow xooloo nit ñi xooloo yow loolu day wane ne xooloo nit ñi comme ay bindee fi yàlla déedéet yow xoolewoo bëtu nit ñi ni mooy nit ñi xoolewoo leen bëtu man ñi may gis mooy ñoo xam ne buur yàlla moo leen amal nekkal leen kon bu ñu fi nekkee ak ni ñu mel ba pare mu melal leen ni ñu mel walladi xalaqakum moom moo leen bind waaye moo leen melal ni ngeen mel ku nekk ni nga mel buur yàllaa ko def ngay xool lool à travers nit ko gis nga xam ne lii moo neex yàlla mu mel nii même bu dee sama nafsu bëgg ko waaye ma sama nafsu ma fexe xeex ak moom ba mu bëgg loolu ndax loolu mooy li boroom li neex boroom waaw maanu envers ñépp gis nga xam nga gisoon nañ nettalib Seydina Abdallah ibn Rawaha bi radiyallahu taala anhu bi ko yonent mi alayhi salaatu salaam doon yónni muy def xars fële ca Xaybar bañ ko ubbee ba mu fa demee juif yi di ko jiima koromb waaw xars gisoon nañ ko mooy day ñëw à li nekk ci garab yi bu récolte bi jotee après comme que yonent mi alayhi salaatu salaam jël xaaj bi juif yi jël xaaj bi mu ñëw fa gaay bëgg koo koromb waaw bëgg am lu ñu ko jox ci seen takkaay yi soxna yeeg oor yi ñu am te mu bàyyi te léegi bu ñëwee daal na gëmloo yonent bi aleyhi salaam bu doon ne cent la mu mu gëmloo ko ne cinquante rekk a fi ne léegi nag nga am ñun moom moom vingt cinq ñu am vingt cinq ba mu waxoon leen wax ju waxam ju rëy ja te am solo ne leen yéen xamu ngeen ne ki ma jóge mooy ki ma gën sopp ci lu yàlla bind yéen nag yahuud yi yéene ki ñi gi ma gën bañ ci ñu yàlla bind waaye nag sopp gi ma koy sopp moom sallallahu alayhi wa sallam ak bañ gi ma leen di bañ du tax ma jël loo xam ne yéen seen àq la di ko jox wala may wàññi dara ci seen àq ndax moom déedéet voilà lan la rabin ba waxoon bi hàddaa qaamati samaawaati wal ard ne ko gis nga ci sa maandu gii nga wax yow Abdallah ibn Rawaha ci asamaan ak suuf taxawee te loolu waxoon nañ ko allaa tatghaw fil miizaan was samaa wada'ahaa rafa'ahaa wa wada'a al miizaan allaa tatghaw fil miizaan voilà wa aqimul wazna bil qist wala tuxsirul mizan ci ar-rahman kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàngale loolu waxoon nañ lay euh, al imaam ibnu Taymiyya rahmatullah alayhi waxoon te mooy dëgg te mooy dëgg nguur gu ñàkk équité même bu dee ay jullit lañ buur yàlla da koy waddal du fa yàgg dañuy day day day day nguur gu doxal équité nag même bu dee yéeféer nguurug yéeféeral day yàgg voilà kon loolu gisoon nañ ko amaana bon buñ ñëwaatee ci njàngat yi ñu gisaat ci lenn euh, waaye tey insha allah nag ñu war a continuer fi nga xam ne fa lañ doon jeexale muy beneen discours boo xam ne aleyhi salaatu wasalaam da koo def foofu la keroog fatxu Makka te defoon nañ taxrij bi ba commencé woon ko sax ñu ngi woon kon duñ ci ñëwaat mu ngi saxiixayni ak ñaareel solo nañ ko waxoon nañ ko kon ñu ngi woon ci xadiisu sayyidina imaam al imaam imaamu ahli ahli imaami dunya fi al xadiis wa huwa al imaamu muhammad ibn ismaayil albuxaari rahmatullahi alayhi fi fi fi saxiixihi fi kitaabil buyuu' baabi bay'il maytati wal asnaam mu ne woon moom imaamul buxaari rahmatullahi alayhi haddasanaa qutayba qaala haddasanaa layth an Yaziid ibn Abi Habiib an Ataa ibn Abi Rabaah an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhumaa annahu sami'a rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu wa huwa bi Makkata 'aamal fath. Imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ci kitaabul buyuu' téere bi nga xamante ne ci saxiix bi mooy wax ci wàllu njaay mu ne baabu buntu bay'il maytati wal asnam buntu bi nga xam ne ci la def jaay li nga xam ne mooy xaraamuk loolu ci jublu mooy xaraamuk jaay li nga xamante ne nii bunt bi nga xam ne moom la def ci bay'il mayta jaay medd wal asnaami ak idol yi ak xërëm yi mu ne ne nettali nañu ko Qutayba mu di Qutaybat ibn Sa'id al-Baghlani rahmatullahi alayhi moo ñu nettali qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu al-Layth di imaam al-Layth an Yazid mu jële ci sayyidina Yazid ibn Abi Habib an Ata mu jële ci Ata ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdillah mu jële ci sayyidina jaabir di doomi abdillahi ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa huwa bi makkata 'aama al-fath mu ne moom sayyidina jaabir radiyallahu anhu mu ne dégg na ay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama di waxta mu fekk boobu xaalam mu nga woon fan la ne woon mooy makka ban jamono mu ne aamal fatxi at mi nga xam ne ci law bee fatxu makka ci weeru ramadan ci huitième at mi ci gàddaayam gi moom lan la dégg mu wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne lii la xut la la wax kero adresse ko nin inna allaha wa rasulahu xarama bay'a alxamri wal maytati wal xinziiri wal asnaam ñaataango jàppal ñeenti mbir luy yu suñu boroom subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xaraamal moom alayhi salaatu wassalaam kon mu ne inna allah buur yàlla dëgg dëgg buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xarama nga ne mais lu tax waxuñu xarama ñu ne la benn la am na ci yeneen riwaay yu ñëw ne xarama <coughs> mais xarama képp mën naa nekk waaw mooy lan ndax yonent bi alayhi salaatu salaam lu suñu boroom xaraamal moom la xaraamal te lu mu xaraamal dafa fekk suñu boroom moo ko ci jox ndigal ne xaraam na kon ñu ne xarama benn la moo tax loolu yàgg nañ ko wax caaxaankat yi taxaw naan ñoom ay quraani yi lañu loolu wax caaxaan la à vrai dire laysu bi quraaniyin dañuy wax lu leen neex sori nañu nekk quraani ndax quraan yi mooy man qaama bil qur'aani wa sunna waaw te manoo dem ak alquran sans sunnaay yonent bi alayhi salaam ndax moom la suñu boroom wàcce ci moom ngir mu leeral nit ñi li nga xam ne moom la wàcce ci ñoom comme ni mu ko waxe moom subhaanahu wa kon mu ne kon inna allaha buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi xarama xaraamal na waaw xaraamal nañ bayaal xamri jaay sàngara waaw jaay sàngara wal maytati xaraamal na jaay medd jaay medd lan mooy medd xam nga li ma doon wax fan yee naan ñun dañoo perdre le sens des mots maintenant euh, buur yàlla rekk a tax ma koy wax mooy ne bariwaane jullit ñoo xam ne boo ñëwoon laaj leen lan mooy medd duñ la jox définition medd bu jub wallaahi maa la ko wax wallaahi maa la ko wax defal sondage wala nga def micro territoire nga xool boo weddee nga laaj euh, ne leen ana mooy médd ndaxam dinañ la tontu dees na la tontu mais liñ lay tontu day day day ko jaar côté plaque bi ñu bari ñu bari ñu bari pas ñëpp mais ñu bari léegi yow koo xamante ni xamul sax médd li muy tekki te buur yàlla inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba moom mi ne yéen nit ñi lekk leen ci lu teey yi nga xam ne moom lañ leen kiiwa ci yu teey ngeen lekk ci yow boo xamul lu teey te buur yàlla du nangu lu lu teey mooy mën ngaa lekk loo xam ne dafa xaraam ndax médd dafa xaraama consommer te dafa xaraama jaay dafa xaraama utilise te xamoo nu mu ngay dem rekk am problème nag yu bari yu la dal ci sa diggante nit ñi ak sa diggante ak sa borom doo xam lan la ndekete li ngay lekk moo xaram waaw ndax waajoo xam ne moom malbasuhu xaram mat'amuhu xaram wa mashrabuhu xaram wa malbasuhu xaram wa ghuziya bil xaram fa anna yustajabu li dhalik la alayhi waajoo xamante ne ni li muy lekk dafa xaram li muy naan dafa xaram li muy sol dafa xaram di dundee xaraam di évoluer ci xaram kooku naka la ko buur yàlla di nangule benn ñaan léeg-léeg nag buur yàlla di ko jay mu foog ne ñaay ñaan yu nangu la alors que euh, euh, kooku bu moywul dafa bokk ci ñi nga xam ne moom comme niñ ko waxoon keroog aaya bi doon sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi bu moywul foofu la bokk ndek ñi nga xam ne suñu boroom da leen di ndànk ñu nekk ci lu bon jàpp ne seen mbir di dox te ñu gis ñi nga xam ne ñoom nee nañ dañuy jaamu yàlla seeni mbir di di di di bariwuñ alal comme ñoom ñu jàpp ne kon ñoom ñoo nekk ci dëgg moo tax moo tax seeni affaire di dox seeni commerce du dox alors que soi-disant bii ñu naan ab boroom xam-xam la di ragal ragal lu yàlla ndax duñ nangu ne daa ragal yàlla dañ naan day ragal ndax lépp dañ naan waa ji day gistal waaw moom mii di woote di prêcher la bon parole moo gën ñàkk ñépp liggéeyam bi nga xam ne du ci jële tus te ciy sonn ba dee alors que ñun lu tuuti la ñuy def am ay milliards kon lool mooy wane lañu ñu nekk ay dëgg kalla mbir yi newul foofu de déedéet àddina boom buur yàlla ku ku ku ku ku buur yàlla buur yàlla du joxe àddina ku ku du nit a yor àddina moo tax ñu naan moom moo ëpp daraja di wëb déedéet hein kenn du xame loolu ndax nit moo gënam déet mooy yenni ak jay la say mbir di dox te yow ci xaram dëkk waaye xaar ko waaye waaye xaar ko ba ci kanam xooral fa muy mujj bu tuubul génn ci lim ne inna rabbaka la bil mirsad dina xam ne boroom boroom sa boroom mu ngi aux aguets di leen xaar ñu mu ngi leen di xaar au tournant waaw mu ngi leen di xaar au tournant ndax wiiri wiiri njaari ndaari te ca ndaari ndaari ja sa sa boroom lay jaar waaw kon mu ne inna allaha bur yàlla xarama bay'al xamr buñ ñëwee ci kitaabul buyu' comme niñ ko doon wax insha allah dinañ gis ci al buyu' al buyu'ul muharrama yi ñu doon wax bay'ul xamri ci la waaw jaay sàngara dafa xaram léegi dinañ ci gën dinañ ci duggaale tamit ana mooy mooy sàngara ak ku ko jaay ak ku koy consommer ak ñooñu lan mooy seen affaire lan mooy àttee gaa yooyu insha nañ dinañ bi ma la doon wax wal maytata dafa xaramal tamit ay xarama bay'al xamri wa xarama bay'al maytati dafa xaraamal jaay li nga xam ne mooy médd médd nee naa la boo ko laajoon micro territoire territoire bu lu bari ñu bari yuñ ko xam waaw alors que simple na définition mayit ak simple na mooy bépp médd mooy lépp loo xamante ne nii rendiwuñu ko ci yoonu sharia lépp animal boo xamante ne bu ñuy consommer la boo xam ne rendi wuñu ko ci yoonu sharia loolu medd la tudd waaw hein xar yu mbëkkante dee loolu kenn yi alxuraan di al natiixa al natiixa al mutaraddiya bi jóge ci kaw daan wama akala sabu ak li nga xam ne ndegment yi gaynde yi wala segg yi ñoo ko commencé lekk bam bam kii loolu yépp ak loo xamante ni nii dañ koo masse courant ba daanaka yëgatul dara inconscient ne yàqu na de presque dee na ñu door kii comme ni gars yi wax yooyu yépp incha allah buñ ci agsee nañ gis yooyu ak li si Europe viande xalaal la lan mooy viande xalaal waaw. <laughs> subhaanallah subhaanallah mooy nit ñi léegi damaa foog ne xam nga maa ngi xadiisu imaam muslim bi léegi seydna abu hurayra radiyallahu anhu di wax waa ji nga xam ne day wër di di di ñaan buur yàlla waaye li muy dundeek li muy sol ak loolu lépp xaram nu ko buur yàlla di nangu rek man yéemu naa ci naka la nit di xame loolu te li muy dunde dootu ci bàyyi xel alal ji muy consommer ba ba pare li gën a mooy di ko di ko di ko di ko leel waa këram di ko di ci dundal waa këram di ci dundal baayam di ci dundal yaayam ci loo xamante ne ak ay doomam soxnaam lépp lu xaram la ay waay moom de sori nañoo la boroom soxna su baax sa waxoon boroom këram ba muy génn di uti lu ñu dunde mu ne ko nijaay bu doon ci waxi wolof mu ne ko yaa ngi dem di uti nag waaye yëgal ne muñ xiif moo ñu gënal muñ safaraaw jahannama mooy loo fiy dugal si looy dugal ci kër gi na nekk lu lew nga dem amoo dara gis lu xaram loo mën a indi nga bàyyi ko fa ndax moom kese nga gis ñëw ñu muñ xiif garaawul continuer xiif moo ñu gënal nga ñuy indil benn fifteen boo xamante nii wala benn méchoui wala benn jën boo xamante ne nii wala lu ñuy lekk loo xamante ne nii dafa xaram Allahu akbar ñun ban faamay posé ci question boobu boroom këram waaye ban boroom kër mooy xalaat loolu hein di ko wax doomam di nekk tugal te yónnee rek li laaj même la laaj waaye ana fexe xool est-ce que lew naam lemul ah di fàttali même yooyu rek gars yi dootuñ ko def seen doom laa wax de wax seen doom ne ko ah doom sama alal di neex na de waaye na fexe ba mu nekk lu lew loolu rekk ñu bari ñemeetuñ koo wax ñoom daal nay ñëw rek muy tabax rek te bi mu jógee Sénégal tabax fi loo xam ne gaa yu bari amaguñu ko neew ma nag ku ko def ku ne mooy la muy am la muy def la mu fa muy jële alalam lewul non mais dama ne loolu doom waajur war ngay laaj sa doom di ko fii fàttali di ko yee ci lu lew ndax mooy lépp mooy xutbu raxaa waaw mooy li nga xamante ni mooy cercle bi moom mooy li nga xam ne moo téye kii bi comme boo tegee compas capp bala ngaa mën a wëral kii bi mooy il faut fi nga ko teg dëgër yow nag bu dee li ngay lekk dëgërul mooy gis nga sa compas bi fi nga jam dëgërul booy kii muy wadd sa dara du dëgër sa dara du barkeel waaw te yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon na bépp yaram boo xam ne dafa màggee ci lu xaram moo tax muy nes nesi koor yu bari yaram yu bari gaa yi ñee naan sawaay daa leer de naan sawaay léegi leer gi muy dégagé du leerub julli du leerub dara leerub du leerub tus yéena foog ne leer la mais du leer sax ne gaa yi ñoom ku yor ci pookaleer bi di xeesal tuuti sax xaw a xees rek ñu ne waa ji daa leer alors que nit mën naa ñu kukk noir deben leer leer du ay du ay couleur du loolu waaw yaram yu bari yu gaa yi ñee waay waaye bu ñu xamoon di ko suuxat ba mel noonu te nooy tey nes nesi wallaahi am am waccu lekkum waccu leen koy gënal bu dee ñu xam lañu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne inna allaha buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xarama na bay alxamri jaay sàngara wal maytati ak jaay médd wax nañ la médd mooy lan lépp loo xam ne dañu ko dafa mooy rendiwuñu ko ci yoonu sharia waaw kon mooy naturel dee naturel loolu médd la mbëkkante ba dee loolu yu médd la maas ko mu dee médd la jëlum xar suuj ko médd la mu dee jël ki suuj ko jam ko mu dee médd la bu boobaa nag dinañ wax tamit façon comme que affaire xalaal man lay demee yan ñooy conditions yi war a remplir ak ñan ñoo habilité habilité am agrément agréé am agréé nekk ñu agréé ngir mën a rendi ak est-ce que yàpp yéeféer yi mën nañ leen a lekkam ngir yooyu insha allah dinañ ko ak tamit masala yi gaa yi posé fii ay viande xalaal bi nu muy demeek yàpp euh, grande surface yi casino yooyu sawaay est-ce que buñ ko jëlee ne bismillah rek dina doy comme ni ko ñenn ñi di waxe waaw jënd ci yàpp yooyu mais neel xulu xulu bismillah rek dina baax comme ni ko ñenn ñi di prêcher ñi nga xam ne laa àlluwa lahum amuñu sax àlluwa waaw ba pare dëgëru fit di daganal aka tereel aka di xaraamal ci sharia bu yàlla bi wa man azlamu mimman iftara ala allahi te buur yàlla waxoon na kenn wallahi kenn dàqu tooñ kenn dàqu tooñ ki nga xamante ne ni mooy duural yàlla loo xam ne lu dëgg loo xam ne demewul noonu ne buur yàllaa ko ndax taxaw ne lii dagan na mooy lii de buur yàlla moo ne dagan na taxaw ne lee xaraam na mooy lii de buur yàlla ne xaraam kon loo ci wax wala fekk mu leer nañ këne lii dañ koo xaraamal wala dañ koo daganal waaw waaw yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah ci jamono jooju mu ne wal xinziiri ñetteel lu mu xaraamal ku ko jaay mooy poor waaw porc cochon yàpp mbaam xuux da ko xaraamal ku ko jaay wal asnaami ak di jaay li nga xam ne ñooy idol yeeg yàllaay gaay xërëm yi waaw li <laughs> am nay règle euh, kii <laughs> usul yu fi ne de <laughs> ay as-sabr wa taqsim yooyu mënoon nañ ko gis après incha allah ci masala yi moo dañ koy brosser rek ak genre qiyaas ak qiyaas ak qiyaas waaw ak qiyaas mais qiyaas loolu lépp mooy dañ koy brosser ndax bon loolu qiyaas liy yàq qiyaas rek saa yi dafa bari loolu rek mais yooyu yëpp mën nañ ko jële ci xadiis bi incha allah kon li ñu tere ñeent yaa ngoog kon amal fatxi Seydina Jaabir nee na maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mu naan buur yàlla ak ndawam bi sallallahu wa sallam tere na jaay sàngara tere na jaay li nga xamante ne mooy médd tere na jaay ak lan ak lan mbaam xuux yàpp mbaam xuux ak xërëm yi dalilul iqtiraan tamit mu ngi ci biir faqiila bi mu waxee loolu faqiila ñu ne ko yaa rasuulallah yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta shuhuumal fa innaha yutla biha sufun ñu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais xanaa gisoo kii nu mu tudd gereesu gereesu Euh, medd yi mais ñun dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci peinture suñu gaal yi waaw bu ñuy bokk na ñuy peinture suñu gaal yi dañ ciy boole graisse su medd ngir mu gën a jàpp gën a mën a dëgër wa yudhanu biha al julud wa yastasbihu biha an mu ne ko te euh, tamit euh, euh, yàpp kuy graisse medd yi wa yudhanu biha al julud dañ ciy diw yaram yi <laughs> gis nga gis nga li ma doon wax jàpp <laughs> instant bii moom damaa mooy <laughs> mooy en je me demande mais comment on va <laughs> ndax daanaka mais nag mais nag mais attention <laughs> euh, euh, euh, loolu dara ci kii yonent ba lay fait ñun <laughs> suñu ni mooy foofu lañ ci yem mais mooy waxu yonent ba bu ci nekk muural la dunduk nit nga ne ci kese te doo ko xaa yow ak géej la te man nga cee dund ci benn waxam di ci nekk di ci dénd ay njàngat di ci kii te yow loolu toll lu dul matul sax toq bu ñu génnee ci géej wallahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa alayhi wa mooy mu ne dañ ciy diw yaram yi eh, masala yi crème yi moom est-ce que lii bokku ci hmm? hmm? masalaay mixa <laughs> masalaay mixa mixa diw ci yaram yi <laughs> masalaay diw yi crème yi gaa yi yi yi gaa yi diw seen yaram yi nga foog ne moos jox nañu nga foogoon ne dinañu jox gëdd doon nañu jox le minimum li mu war fatxu Makka bu dee xadis bu mel nii am na te traité wuñ masala moomu wan naa la am na ku ma déggoon kan am na ku ma doon nettali bu ma juumul Seyna Ali la <laughs> monsieur Ball <laughs> ah xaw ma diw diw da xaw ma lan lañ doon wax lan la doon wax man fekk moo ko waa am kuy laaj naan ndax lool sarin a traité na ko <laughs> nga ko i mais ma ko ah bon c'est pas du du du du lu jaaxal du du lu jaaxal nit ñi tamit ku xam du la jaaxal ndax ñun dañu jàpp ne sharia bi daal du dara lu dul julli nga xam ne sax joxuñu ko gëddëm wallahi xamuñu sax réellement mooy lan ak nan lañ ko war di defee ak respect bi ñu ci war a am ak niñ ko war di téye jàpp nañ ne daal lool la ak koor bi jot ñu nekk fi woor yooyu daal pour ñoom lool la kantaa li def ci suñu dund moom nan laay naaneek nan laay nan laay doxlanteek ñeneen ñi relation diplomatique relation entre voisinage ak loolu lépp ñoom ak tamit bu ma bëggee jëndi dara bu ma bëggee def benn commerce wala ma def benn liggéey wala may jàng benn domaine yooyu pour ñoom sharia waxu ci dara dara dara dal yi may sol ak yére yi pour ñoom loolu yooni sharia waxu ci dara sax allahu léegi mooy lii mu ne woy yudhanu dihal yu ne ko waa yonent bi alayhi salaam non seulement dañ ciy peinturer suñu gaal yeeg bato yi mooy gaal yu mag yi waaye wa yudhanu bihal julud dañ ciy diw suñu yaram yi wa yastasbihu biha an nit ñi dañuy takkook moom waaw dañuy takkook moom di ko soxla ko daanaka nit koo gis daanaka mooy ci ni ñu waxe mooy dañ lii daa mel mooy tay rek li la ñenn ñi di wax yenn zindiq yu mag yi zat non ñooñ ñooy les les plus grands zindiq zindiq ci suñu jamono jii mooy naafiq yi nga xam ne ñoo nekk ci njombortalu nifaq ñi la àddina bii ku fiy ut lu dagan doo dund koo dégg mu wax la loolu xamal ne huwa shaykhu zanadiq kooku moom mooy sëriñu zindiq yi mooy les plus grands naafiq de notre temps buñ doon tabb le président boo jëlul ko boo ko fi bàyyee yow damay ragal yow mi ko fi bàyyi sax yow ci sa bopp nga nekkum naafiq yow it moo tax nga nar ko fee bàyyi parce que li suñu boroom wax ne wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l ardi jami'an minhu sama boroom ne man maa leen tàggatal mbooleem li nekk ci asamaan yi ak mbooleem lu nekk ci suuf yi loolu lépp mu bàyyeekoo ci moom bi xéewal gum leen defal ba pare mu ne yéen nit ñi dund leen ci yu teey yi ma leen defal benn waay bëgg a taxaw ne leen moo xam dañ naanub sëriñ la moo xam ab buxaaba la wala ab kilifa bu mu man di doon mu bëgg ñëw ginnaaw waxu alxuraan yu leer jooju ak ñu yonent bi alayhi ak sharia bi di appuyer bi xeexe bi leeral li nga xam ne mooy gravité wu lekk lu xaraam nga ñëw naan diw moom grand sëriñ la waa ji c'est un grand waliyu ba pare mu wax lii ne àddina bi ku fiy ut lu dagan doo dund léegi yow dama lay laaj kooku ay waxam ngay dëggal wala waxi borom bi subhaanahu wa taala kan ngay dëggal hein kooku bu dul zindiq lu mu doon mais mooy waxi zanadiqa yooyu ngay dégg nit ñi léegi nag am na ñoo xam ne ñoom seenum ñàkk xam a tax ñu koy ñu koy véhiculer wax jooju ndax dégg nañ diw wax ko ñoom ñu topp di ko wax waaye bu ñu xamoon li ñuy wax gravité gi ci gi mu garaaw wallahi bu ñu xamoon gravité gi nekk ci li ñuy wax dinañ ko ba waaw wallahi bu ñu xamoonu gravité dootul jaarati seen seen non dootuñ dootuñ ko jaaral ci seen gémmiñ waaw mooy façon wax yooyu rek wa yustasbahu biha naas mais nit ñi mais tamit sauf que ñii nii liñ doon wax dafa nekk dëgg wute nag kee li muy wax kee dane moom mbir yi euh, mooy ñi koy wax ah du benn nit kese koy wax gaa yu bari dañ koy tenir ñenn ñi moom dañuy répéter ay perroquet lañ rek parce que diwa ko wax ñuy répéter xamuñu gravité li ñuy répéter te nit nag boo nekkee majeur dangaa war a xam àtte bi yàlla ci mbir yi te tamit sa làmmiñ du koy téye nekkul na diw wax na ku màggal mais bu waxee loo xam ne xamoo ci dara bàyyi kook moom kala euh, euh, waqul kama qaalal euh, kama qaalal lan la wax Oh, sama masaalika ngay naaw de kama qaala al abdul ah, ah. bu doon wax ne bu mbir yi bu la lëntee ci seen waxu ñi nga xam ne ay awliyaaw lañu ñu mooy yoo xam ne nag du dañ leen naan ñii ay waliyu lañ di leen ko jiiñ te doonuñu ko ñoo xam ne moom seenu seen la dafa leer bu dee seen mbir daa am wax joo xam ne danga ko dangaa dégg ñu wax ko mu sax ne ñoo ko wax waxuma ñu naan ñu naan moo ko wax ah. non mu sax ñun wolof moom moom mu wax ak ñu koy ne moo wax bokkuñu te ñun yu bari ñuy waxal sëriñ si sëriñ si waxuñu la sëriñ si wallaahi waxuñu ñun ñoo wax kenn wax léegi nag ni sëriñ bi la léegi nag ñépp di toxal naan moo wax alors que masu ko wax yooyu moom taxul ñuy wax moom moo tax kalaamul wolof yi na moom al aslu fiihi moom mooy nga ba ko ci santaare bi liy cosaan ci waxu wolof mooy bu ko jël xatta yarida dalila ba ba ab dalilu dalilun yu ay yido ba ab dalil bu ñëw di ko leeral di dëgëral wax joo jëli nga door koo fab nag ne xam ne a ah, faxas leen ko ci santaare bi ci poubelle bi ñu ko dugal ndax tey tane na voilà mooy ban yooyu laay waxa mooy même loolu bu demee ba kii faqul kama qaalal euh, Abdul Wadud nan am na bu jiitu ara Abdul Wadud waxal comme li nga xam ne moom la Abdul Wadud waxoon lan la waxoon kalaamu lawliyaa lastu afhamu li annani ana wa hum humu li annani ana ana wa hum humu ndax mu ne bu boobaa daal man bu dee ne dañ maa nettali wax joo xam ne Seydina Cheikh Ahmadu Tidiane radiyallahu anhu moo ko wax mu nekk wax joo xam ne leer na ma ne moom moom moom sax na ne moo ko wax waaye man àgguma fu ma koy fu may comprendre li mu wax est-ce que man tout le temps damaa war a ma nekk koo xam ne par force lu lu lu lu lu lu lu nit ku baax wax rek xam naa ko non comprendre ma te xam na mooy koo xam ne. fi yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam fala teg tànkam ak ragalu yàllaam kenn manu koo takk mais wax ju mel nii bu tukkee ci moom man est-ce damay damay damay ñëw rek rajax wax ay non da xam ne diw miim nag ah imaam ash de lañ ne moo wax lii wax ji nag wér na ne moo ko wax ma gis sellaayam xool sellaayam seeyal gu mu seeyal dundam dundam ci sunna ma xam ne o oh, oh attention attention man daal kon dama naan man daal xaw ma je ne comprends xaw ma daal lu taxoon mu wax ko ak lu mu ci jublu loolu xaw ma ko du tout waaw kalaamu wax li Abdul Wadud waxoon mais kalaamul awliya waxu wàllu yi man xaw ma ndax ñoom ñooy ñoom man maay man ñoom ñoom voilà kon lool la kon lool la léegi nag euh, mooy li ñuy doon wax bokkul ñii dañ doon wax loo xam ne ab fee la boo gis mooy ne euh, exemple loolu mooy liñ ne wa yustashabu xabu an-nas te nit ñi dañoo takkook moom gis nga bi euh, yàppu medd yii nii euh, nu mu tudd euh, graisse u medd yii nii yow yonent bi aleyhi salaatu salaam mais graisse u medd yii nit ñi dañoo takkook moom ah mooy ab ab ab fee la ab fee la ab fee mooy ab ab ab constat la boo xam ne nit ñi dañ koo utiliser lu bari moo tax ñu ne ko mais ah ñii dañ ciy diw suñu dañ ciy peinture suñu gaal yi di ci diw suñu yaram yi ba pare di takkook moom mu ne leen malgré tout ça fa xaala yonent mi aleyhi salaatu ne leen laa huwa xaram malgré tout ça kenn du ko jaay kenn du ko ut kenn du ko jaay huwa moom li ngeen wax noonu xaram dafa haram utiliser dafa haram a jaay ah, léegi kon mooy kon yooyu yooyu tamit ay yeneen mooy yooyu yépp ay masala la tamit voilà mooy tamit dañ ciy gise ne du lépp siiw nit ñépp di ko def walla ñu bari di ko def que ne kon kon baax na non wala nit ñi takkoog benn benn jëf wala benn benn doxalin ñu naan baax na non moo tax yeneen bi alei saatu salaam ne leen la huwa haram déedéet malgré tout ça que da ngeen ciy diw dangeen ngeen ciy peinture seen bato yeeg seen gaal yeeg di ci diw seen yaram yeeg di takkoog moom ak ma ne laa ba léegi loolu jaay ko dafa xaram huwa moom xaraamun dafa xaram ginnaaw yonente mi alei satu teg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda zalik yonente mi alei satu salaam wax nag ci boobu mooy bi mu waxee li mu ne mu daldi wax waaw akbar waaye tamit gis nga euh, euh, le fait que mooy nit ñi gis nga tamit ni mel mooy ne yonent bi alei saatu salaam wax na ne nit ñi ñu ngi euh, xam naa mooy boroom xam-xam bi léeg-léeg nit ki c'est pas c'est pas interdit taalibe bi ne ko mooy def yu mel nii muraaja yu mel nii mooy après ne ko bu waxee comme ni lii mais mu bañ koo def ci buntu fexe di daganal lu yàlla xaraamal mais pour wane constat bii de am na lii nii dañ koy def est-ce que loolu ak ak acte bi nga joxe léegi moom day day day ciy wëy ba léegi da ciy continuer bu ko defee moom it mu bañ a mer ne eh, li ma leen di wax leer na topp leen ne lu tax ngeen may laaj loolu non mu dina leen ah, loolu it. ci adab loolu it dafa xaram comme li yonent bi alayhi salaam wax waaw waaw summa qaala inda daalika rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda daalika yonent bi alayhi salaam ginnaaw loolu ci saasa mu wax ne qaatala allahu alyahuuda inna allaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu waaw radiyallahu ta'ala anhu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ci saase bi mu waxee lool wax nit ñi ne loolu mu ne qaatala allahu alyahuuda buur yàlla rëbb na juif yi yahuud yi lu tax mu ne inna allaha lamma xarama shuhumaha gis nga buur yàlla ba mu xaraamalee li nga xam ne mooy euh, mooy graisse u midd ba mu ko xaraamalee lan lañ def jamaluha dañ koo dajale fexe dajale ko summa ba'uhu ñu daldi koy jaay fa akalu samana ñu daal di lekk njëg ma mooy mooy mooy lam jar buur yàlla tere leen ko xaraamal graisse yooyu graisse u médd ay yooyu gis produit gaa yi moo tax boo ci gis ñu naan la dafa am kii ve kii animal yooyu animal yooyu ñuy bind moom mooy ne mooy ne dafa xaraam a consommer ndax leer na la tubaab bi moom ay xalaara ci xaraam moom moom yooyu newu ci moom moo tax gato boo fi gis gaa yi nag dañoo foog ne affaire bi ci mbaam kese la du mbaam kese même buñ la nee lii d'origine xaw ma lan waaw nga gis ci mbir yi mu am graisse d'origine animale wala boo mu am lenn daal ci lu d'origine animale mooy loolu dafa xaraama consommer lu tax a ah, yow leer na ne waay yow waay waay xam nga ne moos nasaraan bi ñëw fi naan lii boobu bu xalaal la bu doon réewum jullit la walla bu amee kii animal loolu grawul parce que dañuy xam ne yàpp wi mu jóge loolu day nekk loo xam ne ci xalaal lu ñu rendi ci yoonu sharia la euh, loolu tamit xam nga loolu yeneen i yeneen i yeneen i masala la yoo xam ne yu jara kii la mooy le fait liñ naan taghayyurul ahkaam bi taghayyurul zamani wal makaan mooy wute gi nga xam ne ak soppeeku gi nga xam ne moom la àttee di di di di soppeeku selon lieu bi selon jamono ji tamit ndax am na yoo xam ne bu dee réewum jullit la kenn du la kenn du la kenn du la euh, bon kenn kenn du la wax ne la euh, demal nga def lii parce que euh, moom wóorul alors que bu doon yéewum yéefara la ñaan la nga nga nga demal nga kii par exemple <laughs> ci wàllu j'espère que nag duma fàtte après li tax ñu ñëw mooy fuqaha yi rahmatullah dañ lay wax ne nit boo xam ne dafay dox comme waa ju génn di dox moo xam day doxi soxlaam wala muy dem jàkka muy dox mu jekki am am ndox mu ko toog mu mu mu mu mu mu jaar foo xam ne genre étage la am ndox mu jóge ci benn benn benn kii rek sotteeku ci kawam ci yére leer na ko ne laal na yére bi moom yi moom tooy na moom léegi euh, mu xeeñcu mais affaire bi daal euh, jëlewu ci dara quoi xamul ndax lii léegi mooy mbir mi laaj bi mooy est-ce que sobe la ko dal wala déet est-ce que li ko dal moo xam ndox la wala leneen la mais sobe la wala déet xam nga dañ laan la bu dee réewum yéew jullit la en général loolu boo bu dee mais du ñëw rek mooy da xool bu dee ne moom leer na la sobe la mooy mais boo nekkee ci doute lañ lay wax xamoo sobe la wala sa cinquante côté xel mu ngi sobe la beneen bi naan la non du bu dee ci réewum jullit te amoo benn moyen bu lay boo xool wala nga fóon wala yu mel noonu bu lay wan ne sobe la dañuy jàpp ne garaawul mën ngaa dem nga julli yi lu tax parce que réewum jullit la ñoom dañuy bàyyi xel li nga xam ne mooy sobe ñu bañ di ko def noonu muy muy muy muy di ko muy muy muy muy muy tasaaroo noonu ndax xam nañ ne li ci nekk ci li mu mën a yàqal jullit bi ak tamit sobe gi muy dégage ñu naan la nag bu dee yéew bu dee yéewum yéeféer la nag bu boobaa waa ji day dem raxasi ko ndax lan parce que ñooñu du ñu moytandiku sobe mais xam nga loolu kon acte bi mooy kon man bu doon ne man damaa damaa ne réew boo xam ne réew mi yéeféer la mu dal ma may dem lu mel noonu sot kii mais awma benn moyen pour xam ne sobe la après ma doxal lool ci ngoon ci ci jour bi ma jëlub avion dem réewum jullit lu même seen bi dal ma mais man mim dal bu boobaa dañ man na garaw pourtant lan moo tax acte bi soppeeku parce que lieu bi voilà mais nag malheureusement malheureusement gis nga suñu réew man moom Sénégal laa gën a xam gis nga gaay yi xoolal xoolal mooy règle mooy par exemple exemple bii nii ñu joxe nii nii ci wàllu dañu dañuy moytu di ko sobe réew jullit yi loolu lu ñuy seetaat la bu dee ñun suñu réew la waxuma réew yépp noonu lañ mel ñaata yoon ngay gis eh, eh, eh, hivernage bi buy taw nawet bi gaa yoo xam ne dañ ciy profité di vider seen fosse yi loolu bari bi mais loolu pagaille pagaille seen fosse yi ñu koy ñu koy vider ci ndox mi nga xam ne mooy taa ci mbedd yi yàlla la loolu ñooñu moos nga foog ne ñooñu bu leen boroom xam-xam yi doon wax yi buñ gisoon lool dinañ ne ñii dañuy dañuy dañuy moyta dañuy bàyyi xel ci sobeek yooyu déedéet ah non atte boobu moo tax dootul dox waaw kay léegi xam nga leen makaan la woon sànk mooy bërëb yi léegi nag bi tax a yore zamaani ci jamono ji bu dee jamono ji dafa dem ba mujj gaa yi faaleetuñu yooyu tey jullit lañu boobaa nag mbir mi day mujj delluwaat que ni kon nag mën na nekk ne ñoom loolu lañ la sotti ah voilà euh, léegi. Euh, voilà mooy la ma doon wax nag ne j'espère duma ko fàtte sax li taxoon ñuy wax li en tout cas daal xadiis bi da doon wax ne xaatal yonent sallallahu alayhi wasallam ne xaatalallaahu yahuuda buur yàlla rëbb na juif yi inna allaha lamma xarama ñoom moom baleen buur yàlla xaraamalee suxuuma ha ne leen graisse u euh, médd dafa xaram jamaluha dañ koo dajale ñoom moom mooy <laughs> summa ba'uha dafa xaraam ñu ne ko garaawul kon ñun duñ ko consome mais nañ ko jaay xam nga am na gaa yu xalaatu noonu naan lii xaraam na lii dafa lii nag dinañ ñëw ci fuqaha yi am na am na <laughs> bon pas dugg ci détails yi léegi euh, surtout Hanafi yi rahmatullah alayhi moo dinañ ñëw ci coté boobu ndax tamit ñenn ñi tam ñu def amalgame Euh, ne ñoom moom bon hanafiya yi mooy ñu xamul ñi dañ naan ñoom ñoom dañoo laxis ci affaire côté bii alors que wal iyaadu billah loolu amul mooy de tem ñu kii affaire yi quoi alors que mais demewul noonu demewul noonu loolu insha allah dinañ si ñëw bu ñu àggee ci kitaabul bu ñu ak façon njaay yi <laughs> euh, mooy ñoom buur yàlla xaraamal leen affaire bi ñu ne garaawul la ah. kon nañ ko dajale après jaay ko nit ñi xam nga loolu am na benn saxaaba bu ko masoon a def <laughs> radiyallahu anhu dafa ñëw yonent mi alei satu salaam waa ji indil ko benn xaritam la woon ko mais xam naa waa waa mais nag euh, moom xaritam la woon ba mu nekkee Makka laata révélation bi lé mais nag ci tukki la dëkkoon moom daanaka du toog quoi <laughs> mu ñëw euh, mu ñëw nag Euh, di seet si ñëw Medina nag di seet si yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi foofu mu eh, sama xarit ba kon di xaaral léegi mu dem léegi comme booy ñëw di joxe kado boo jógee fenn ñëw di seet si mu daal di jël ñaari daam saaj sa waay daal di ciy duy sàngara ba mu fees <laughs> ñaari daam saaji sàngara lu dóor indi ko comme kado nag ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah lii de mooy li kado bi ma la indil yonent saa salaam ne ko mais xanaa xamoon ne yow buur yàlla daa xaraamal li mooy xanaa ne ko waaw léegi bi muy ci am benn waay bu ñëw déey déey ko quoi déey ko am lu mu ko wax mu ne ko eh, eh, eh, yow loo ko wax lan nga ko wax <laughs> mu ne noonu dama ne ko ngir comme que da xaraamal moom ma mu jaay ko mu ne ko yàlla mi te mi tere ñu naan ko moom moo tere ku ko jaay inna allaha alladhi harrama sharabaha huwa alladhi harrama bay'aha aw kama aw kama qala sallallahu alayhi wasallam mu ne ko xanaa xamoo ne buur yàlla mi tere ku ko naan moo xaraamal it moo tere ku ko jaay ba nga ko naan jaay ko na ko danga koy tuur moom kay danga koy tuur comme la mu waxoon tuur leen kii wax siru diidaan te ngeen toj jaar yi mu ne ñu ne ko mais tee ñu koo raxas mu ne waaw kon ngeen raxas ko en daal dañu koy tuur waaw <laughs> ah, insha allah tamit bu ñu agsee foofu dinañ gis est-ce que sàngara sobe la walla déet loolu mooy lan mooy bu ma toogoon fii tey ñëw toog ci benn chaise ndeke waa ji fa jëkkoon a toog comme restaurant euh, wala fenn rek benn waay bu waye di comme arabus yi ci gii benn waay ndeke waa ji ku naan sàngara moo ko fa tuur ma kii rek gis bouteille bi ci suuf sa waay ngi sotteeku mu leer ma ne lii moom sàngara si la est-ce que loolu noonu bu ma laalee sobee ma laal wala déet wala so wala sàngara lu laab la voilà loolu it ci la loolu it ci masala yi la léegi nag bi yoboo ngeen jàpp affaire yi j'espère que j'espère que rek buñ ci buñ ci ñëwee rek yii yépp duñ leen fàtte loo du du du fàtte loo leen nag du ñoom yépp loolu mooy kii mooy note gi moo doon gën bu ñu ne nii la rek bii dinañ ko gis ñu bind ko fenn ci benn papier loolu moom moo doon méthode bi gën moom après nag bu ko defee ngay dérouler mais wax nii rek di sànni moom gis nañ fi yu bari yoo xam ne dañ ko dañoo pare sax fàtte ko fàttale ko ko buñ paree ci yooyu voilà bon insha allah duñu ko fàtte kon loolu it ci masala yi la de est-ce que sàngara dafa sobe walla dafa lu sobe walla walla lu laab la kon mu ne gaa yi dañ leen koo xaraamal ñoom yu yiif yi ñu dal di koy dajale ko quoi summa ginnaaw gi dajale graisse yooyu nga xam nañ leen ne lii dafa xaraam summa ginnaaw gi baaxul ñu daal di koy jaay njëgg ñu lekk ko xam nga lii dafa am rapport ak liñ doon wax sànq ci affaire u njaay ak nit ki li muy consome na nekk lu dagan ak na ciy bàyyi xel ndax bu daganul moom de toute façon am bu baax daraam bu baax. même bu dee ci biti foog na ne mu ngi dox yàllaa koy jay ba mu naan ko nuus nag loxo ci poos du mën a rëcc waaw gaa yi ah ñu daal di koy jaay ba pare lekk njëgga loolu yet dinañ gis halil nax yu lii beneen masala la boo xam ne jàppal masala masala usuliya la halil nax yu yàqtod yi fasaadul manhi anhu am la est bu ñu teree bu sharia bi teree dara loolu day wane ne léegi la ñu tere loolu dafa xaraam mooy la ciy tukkee conséquence la tere da tukkee mooy ah ndax fii gis nañ ne nee na dañ yàlla na yàlla yàlla rëbb na juif yi ndax lan dañ leen a yahuud yi ndax dañ leen a xaraamal Grèce su medd yi ne bon ñu dajale ko ñoom duñ ko consommer mais nañu ko jaay ba pare lañ cay jële ci bénéfice ñu lekk ko xam nga loolu moom fii bu dee ci bii moom day wane ne kon am na yu moom yàqom ni xanaa bi lay wax moom fii day dugg rahmatullah alay sii mo sii sii sii mooy day tax affaire bi conséquence bi day yàqu mooy affaire bi day yàqu ci boppam buñ la nee xaraamal lañ la jaay medd non lekk medd dañ la koo xaraamal nga ne man non graw comme que man xaraam na ci musulman yi naa ko jaay yéeféri sàngara man beaujolais bi sawaay daa am ku ma ci mayu kees mais man jullit laa waa ji xam naa xamul ni mu ko waa léegi nag ni may def gis naa sama gaa yoo xam ne ay tubaab lañu gëmuñ yàlla mais ni ñu ko bëggee kon naa leen ko jaay loolu lañ la ne dafa xaraam loolu moom an na yu yaqtadil fasaad mooy c'est nul et non avenu alal jañ am dafa voilà léegi nag laaj bi mooy est-ce que façon yi charia yi tere yépp yu mel noon mooy conséquence ba day yàqu bu boobaa dinañ ko gis dinañ ko gis insha allah léegi xalaatal ci masala bii nii benn masala ngi bu niroog bii boo xam ne amaana bu ñu agsee foofa ci dinañ koo xaale mooy xoolal ba léegi ci est-ce que buñ teree mbir bu sharia teree mbir conséquence ku ko ci day yàqu imagine waa joo xam ne sàcc dafa xaraam walla non si yàlla dafa xaraamal sàcc as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahumaa nakaalan bimaa kasabaa alxuraan nee na sàcckat bu góor beeg sàcckat bu jigéen bi dagg leen seen loxo mu nekk lu dissuasif ndax lii nga xam ne moom lañu fàggu moom lañu def léegi man bu ma ñëwee boo nekk ab courtier walla nekk daal bari ay dugg-dugg fexe ba sàcc kërug jàmbur mooy man ma amub terrain ma fexe ba jël terrain ku takk ku takkaloog man ma fexe ut samay këyit ba daal notaire bi walla gaa yooyu daal di koy def ci sama kër sama tur wala ma sàcc ci moom ay benn ci ci hectare am yi ma am lu ma ci sàcc boole sama kër xam nga loolu dafa xaraam <laughs> gisoon nañ ma ne <laughs> la yonent mi aleyhi salaatu salaam doon wax boo am nga loolu loolu traité woon nañ ko yàggoon nañ ci li tax gaa yi nga xam ne boulimie foncière moo leen jàpp maniqa tataa qayda shibrin li yonent mi aleyhi salaatu képp koo xam ne dafa daggalu jël lu toll ni ab ampa lu mu ndaw ndaw ndaw nga jël ko ci suuf yow qiyaam yow gis nga dañ mooy dañuy jël sab tuwiqahu sab'a araadi dañuy jël juróom-ñaari suuf lu toll lool lañuy jël defal la ko benn genre chaîne takkal la ko xam nga ne loolu doo ko àttan mu lay diri yow de toute façon sax kenn du la gis ndax diis xam nga ne ku di ku dekkee noonu moom mooy sa mbir du baax léegi mooy waaju sàcc nag suufu jàmbur ba pare taxaw di ca julli est-ce que julleem baax na ah, léegi xalaatal ci masala boobu halin comme que ko mais mu sàcc suufu jàmbur ba pare taxaw fa di julli est-ce que kon conséquence lu mu fa def yépp bu fa jullee toog fa di wird toog fa di sikkar toog fa di jàng alxuraan est-ce que yëpp dina baax moo waaju sàcc ndox sàcc lakub jàmbur walla sàcc ndoxu jàmbur ba pare jàpp si di julli est kooku njàppam baax na voilà mooy loolu nag yeneen yooyu yépp ay question la yoo xam ne day dugg ci halil nahyu yaqtadi al yaqtadil fasaada am la kon discours boobu la yonent mi alayhi salaatu salaam wax keroog sunu Seydina Seydina Jaabir nettali ñu ko ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma ba léegi ci fatxu Makka zaadahullahu tashrifan wa kon xam naa kon tey dañuy yem ni ci jotaay bii di ñëw insha allah mu am yeneen xew-xew boo xam ne xam naa moom lañuy njëkke boo xam ne dañ ne woon dañ ciy ñëwaat te gisoon nañ ko bi ñuy def tarjamaay koo kële waaw waxoon nañ ko ci fa Makka bi bi yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñu àggee zuutuwaa muy nettalib sayyidatu Asma binti Abi Bakrin radiyallahu anhuma mu doon nettali baayam maamam maamam maamam baayu sayyidina Abu Bakar bi sayyidina Abu Quhaafa Uthman di Abu Quhafa keroog nan la tuube nan lañ ko indee mu tuub loolu xam nga waxoon nañ la bi mu àndeek sët bi ne ko yéegal ci Abu Qubays fekk dafa silma xawoon nga xoolal ma ba mu koy décrire loolu waxoon nañ après mu daw après mu ne ko nañ wàcc bala moo kii après ñu dab leen xayli fas yi dab leen léegi moom ana naka la tuube moom Seydina Abu Quhafa di bàyyu Seydina Siddiq radiyallahu taala an loolu la gis après am na yeneen xew-xew yoo xam ne insha allahu taala dinañu ko gis en plus yenn kàccooru yenn kii yi nu mu dudd kilifaay Quraysh yi yenn kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoo ginoon a bañ lislaam lenn ci ñoom ana naka lañu tuube xam nga gisoon nañu Ikrima ibn Abi Jahl doomu Sayyid Abu Jahl gis nañ ko li mu tuube radiyallahu anhu Ikrima gisoon nañ ñeneen léegi nag mu des ñeneen façon Seydina xam nga Suhayl na Amr mi defoon euh, accords yi gisaguñ nan la tuube moom gis nañ grand euh, frère Abu Jahl ni mu tuube tamit gis nañ ko al-Harith ibn Hisham gis nañ ni mu tuube keroog ci Sayyidatu bint euh, Ummu Hani bint Abi Talib gisoon nañu mais mu des genre